gisoon nañu sariya bu abdallah ibn abi hadrad wala sariya bu abi hadrad gisoon nañ ne loolu dafa wax yi dañu wuute riwaaya yi dañu wuute ci ana la ci woon ci ñoom ñaar est-ce que baay ji la woon doom ji woon gisaale woon nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna te insha allahu taala ñu waroon a gis dernier xew-xew bi nga xam ne moom la boroom dalaa'ilun nubuwwa di imaam al bayhaqi ahmad ibn raxmatullaahi alayhi daldi woon indi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew entre fatxu xaybar ak li nga xamante ne ni mooy umratul qadiya mooy bi ñu ci mujj tànn ndax wax naa la ne moom imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi ginnaaw lii am na bu tudd boo xam ne wax naa la ci jataay bi ñu weesu ne duñu ko fi tudd ndaxkat kat imaam ibn saad nee bi di imaam al eh, dafa ne ci neuvième année ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ci la daldi xew te sariya boobu wax naa la fi saxiixayni imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al alqushayriyu an yu rahmatullah alayhima daal nañ koy solo waaye seen riwaaye yi tudduñu kañ la xewoon ñu ne woon dañuy préférer kon bàyyi ba amaana ba jamono joo jële imaam al bayhaqi na ci la xewoon ñu daal di koy gis insha allahu taala kon tey dernière sariya kon bi nga xam ne moom lañu waroon a gis tey laata ñuy dugg ci umratul qadiya inshaa allahu taala mooy sariya bi nga xam ne moom la imaam al kon daldi tudd ci buntu baabu jimaa abwaabi saraaya allati tuzkar ba'da xaybar wa umratul qadiya moom mu tuddee sariya bii ñu bëgg a gis moom imaam al-Bayhaqi raxmatullah alayhi baabu baabun baabun bu la neexee nga ne baabun comme si danga naan baabun deux points bunt as-sariyatu allati qatala fiha Muhallim ibnu Jathama aamiran ba'dama xayyaahum bi taxiyati mu ne lii de bunt la buy tudd expédition bi nga xam ne ci la ko ñuy wax Muhallim ibnu daldi woon faate ki nga xam ne mooy Aamir Aamir moom mooy kan dina gën leer ci biir nettali bi inshaa Allah baadama xayaahum bi taxiyati lislaam ginnaaw bi mu leen nuyoo nuyóob lislaam moom aamir boobale euh, radiyallahu taala anhu kon insha allahu taala sariya la boo xam ne ñi ko solo bari nañu ndax ah imaam al Bayhaqi comme ni ñu ko gisee nii moom daal dina koy solo imaam al Bayhaqi daal dina koy solo na ko noonu imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhima imaamu Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo mu jaare ko moom mu ko jële ci yoonu imaamu ibn Isxaaq imaam ibn Isxaaq solo na ko ci ay yoon yu bari yenn yi da'if la yenn yi wér na moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi yenn yi wér na te imaam ahmad bi nga xam ne moo jaar ci riwaayé ci imaam ibn isxaaq nga xam ne imaam ahmad dane da ko jële ci yaqub mu jële ko moom ci baayam moom baayu yaqub moomu daal di koy jële ci ki nga xamante ne mooy sayyidina muhammad ibn isxaaq moom mu jële ko an yazid ibn abdillah ibn suqayt an al-Qa'qaa' mu daal di koy jële kon ci Yaquub Yaquub jële ko ci baayam baay ji jële ko ci Seyyidina Muhammad ibn Isxaaq te mooy càllale imaam ibn Isxaaq bi ñu am moom mu jële ko ci Yaziid ibn Abdillah ibn Suqayt moom moom moo ko jële ci alqaaqaa di doomi abdillah ibn abi hadrad mi ñu gisoon ci jataay bii weesu radiyallahu anhuma moom moo ko jële alqaaqaa jële ko ci baayam di abdallah ibn abi hadrad càllale boobu imaam alhaythami rahmatullah alayhi tudd na ko ci majma'u zawaa'id mu ne rawaahu ahmadu wa tabaraani wa rijaaluhu thiqaat mu ne xadiis bii de rawaahu soloo na ko ahmadu imaam ahmadu bnu hanbal wa tabaraaniyu ak imaam atabaraani raxmatullaahi alayhima mu ne wa rijaaluhu te góor ñi nekk ci càllale bi siqaatun ñu dëgër lañ ñu wóor lañu imaam ibnu isxaaq soloo na ko tamit ci yeneeni càllale yoo xam ne bu bokkul ak bii nii yoo xam ne imaam abu daawud as-sijistaani tamit daal na koy solo naka noonu imaam ci sanad boo xam ne nag bu da'if la naka noonu imaam ibn maaja ci sunan ibn maaja boo demee rahmatullah yi solo nañ ko ñoom ñaar ñépp mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq waaye ci beneen càllale bu wute bii nii boo xam ne boobu wérul imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi soloo ko ba léegi ci yeneeni càllale yoo xam ne yooyu noonu euh, daldi wu ñu wér te imaam al bayhaqi daldi koy tudd ci dalaa'ilu nubuwa mu daldi jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi moom it soloo na ko tamit ndax imaam ni sàq yim ci soloo dafa bari jële na ko tamit ci imaam alxasanul basri di nettali lii mais xadiis boo xam ne wérul ndax foofu dane am man laa attahimu mooy xaddasani man laa attahimu da koo jële ci koo xamante ne du ko tuumaal mu jële ko ci kan imaam alxasanul basri léegi moom mu nettali te waxoon nañ la comme l'imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi waxoon ne wa maraasiilul xasani da'ifa mooy imaam al imaam alxasanul basri bu taxawee nettali loo xam ne dafa xew jamono yi aleyhi salaatu mooy loo xam ne daf ko nettali saa mu wax ci kan la ko jële waxul intermédiaire am du wër lu tax mu ne ndax moom da doon jële ci bu yu mel noonu nettaleen yu mel noonu da da ko doon ba ñu vérifier dañoo gis ne day yenn yi da koy jële ci ñoo xam ne wéruñ yenn yi ñoo xam ne ñu wér lañ comme que nag day ñëw rek bu ñëwee rek nettali malgré siqa la bu boobaa duñu ñu jàpp loolu euh, imaam al e, e, ibn jarir rahmatullah alayhi tamit daal dinay solo lii ci tafsiram bi solo na nettali bi ci tafsiram moom mu jaar ci seydina imaam ibn ishaq ci nettali boo xam ne nag wér na ndax imaam at-tabari ci tafsiru tabari imaam ibn jarir dane xaddatanaa wakii'un mu ne wakii' moo leen nettali qaala xaddatanaa jarir mu ne jarir moo nettali nan ñoom wakii' an ibni isxaaqa mu jële ci ki nga xam ne mooy imaam ibni isxaaq an naafi'in mu jële ci naafi' mawla ibn umar an ibni umar mu jële ci sayyidina abdallah ibn umar radiyallahu taala an il léegi nag mu daldi wax annahu qaala moom mu daal di wax mu daal wax loolu mooy da gis ne xadiis bu wér la moom imaam ibn isxaaq an naafi'in an ibni umara voilà loolu moom du dëgër dëgg la moom léegi nag leen rek nga mën a wax mooy lu tax imaam ibn isxaaq mudallis la mu ne an Euh, kon xadiis bi c'est est ci Naafi' la ko jële xanaa foofu nga mën a wax waaye ndax moom mudallis la moom imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi waaye càllale bi da ngay gis ne lu dëgër léegi kon bu ñëwee ci nettali bi kon ginnaaw taxriij baa am na yoo xam ne wérul yi nekk sunani abi Daawud ak imaam ibn maaja te ñu jaar ci yoon imaam ibn isxaaq waaye am na yu wér comme niñ la ko waxee bu si imaam ahmad bi buñ jëlee imaam euh, ci siiratu ibn hisham euh, boo demee it ci dalaa'ilu nubuwwa bu imaam al bayhaqi duñ ko fekk ak sunan imaamu ahmad ibn hanbal mooy nettali buñ doon gis keroog bu imaam bu bi jataay bi weesu bu abi hadrat bi wala doom ji foofu noonu imaam ibn Isxaaq après ci la nettali lii moom imaamu ahli siyari wal maghaazi di imaamu Ahmad di imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullahi alayhi mu ne xaddatani Yaziid ibn Abdillahi ibn Qusayt an ibn Abdillahi anil qanqa wala mooy anil mooy anil qanqa ibn abdillah ibn abi hadrat an abiihi abdillah ibn abi hadrada annahu qaal kon imaam ibn Isxaaq mu ne haddathanii nettali na ma Yaziid ibn abdillah ibn Qusayt mu ne nettali na ma sama sëriñ di Yaziid doomi abdillah abdillah boobu di doomu ku ñuy wax Qusayt anil Qanqaa mu jële ci ku ñuy wax al Qanqaa ibni abdillah di doomi abdillah ibni abi Hadrad moom abdillah boobu di doomi abi Hadrad radiyallahu ta'ala anhuma moom mu dalli wax an abiihi mu jële ci baayam mooy alqanqan jële ci baayam di abdallah ibni abi hadrat an moom abdallah ibni abi hadrat annahu qaala mu ne ba'athanaa yebal nañu rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila idam mu ne alayhi salaatu wassalaam da ko yebal yónni ko fi nga xam ne mooy idam idam idam idam ha kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam idam benn xur la boo xam ne sorewul woon Medina noonu ci suufu Medina fii nafarin min al muslimiin da leen yónni benn expédition kan mooy nettali kon ibn abi hadrad di abdallah ibn abi hadrada mu ne yonent bi aleyi salaatu dañoo yónni ci idom ñu nekk mbooloo ci jullit ñi minhum bokk na ci ñoom abu qataada alxaaris ibn rib'i ansaari mu ne bokk na ci ñooñu alxaaris alxaaris ibn Rib'i di Abu Qataada gisoon nañ tarjama walla déet est-ce que gis nas nañu gis tarjama sayyiduna Abu Qataada alxaaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne wa Muhallim ibn Jassaama ibn Qays ak keneen ku ñuy wax Muhallim ibn Jassaama ibn Qaysin Muhallim di doomu ku ñuy wax Jassaama Jassaama di doomi Qays mu ne fa xarajnaa xatta idaa kunna bi batni Idam nee nañu génn ba nañuy àggee ci xuru idom fi mu ñu yónni mu ne marra bina aamiru bnu al adbati al ashjaciyu ala qacuudin lahu macahu mutayacun lahu wa watban min laban wa watbun min laban fa sallama calaynaa bi taxiyati lislaam Eh, moom Seydina Abdallah ibn Hadrat mu ne bi ñu génnee ba agsi fi nga xam ne mooy xuru idom mu ne ci lañu dajeek marra binaa ci lañu rombe Aamir ibn al-Adbat al-Ashja'i ala waa juñ naan Aamir ibn adbat te bokkoon ci tribu des Ashja' daal di ñuy romb daal di ñuy nuyu fekk mu ngi yoroon benn gëléem goo xam ne ci la toogoon mu ngi yoroon mutayyi'un as mbagaas su ndaw mooy tasghiru mata' mutayyi' mooy tasghiru mata' mata' mooy ay ay bagaas lahu wa watbun min laban mu ngi yoroon tamit benn récipient boo xam ne moom lañ naan ab ab genre eh, eh, njaq am njaq bu mel noonu waaye euh, ci der lañ koy defaree pas comme genre yi ni ñuy defaree ci argile ci suuf waaye non bii ci der lañ koy defare deru euh, euh, agneau yooyu deru xar yi lañu yooy defar nga xam ne dañ ciy def ndox di ci mën a def ay soow ak yooy moo tax mu ne moom fekk mu ngi mu ngi yor maahu mutayyan lahu wa min laban mu ngi yoroon tamit as mbagaas su ndaw ak récipient boobu ci der nga xam ne mu ngi ci soow fa sallama aleyna bi taxiyati lislaam mu daal li ñuy nuyu nuyoo mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah wa mooy taxiyatul islaam waaw kantaay yee loolu waxoon nañ la loolu du nuyóob dara moom yee bul wax dara jaajëfatee <coughs> yooyu moom du nuyóob lislaam loolu yee jaajëfatee bul wax dara ça ce rien du tout comme ça comme son nom l'indique bul wax dara mooy waxoo fi dara bi tahiyatil islam ndax loolu bokk na ci li ñuy xame ne nit jullit la <coughs> mooy koo xamul du tout nga ñëw mu nuyu la ne la asalaamaaleykum kooku ci kaw loolu yow kooku dangay mën a àtt ne kii jullit la ndax loolu mooy zaahir bi te gisoon nañ ne ñun maa kullif naa kenn teguñu lu dul az-zawaahir lii feeñ wallahu yatawalla sarair buur yàlla mooy ki nga xamante ne moom mooy moom mooy res li nga xamante ne mooy yi nëbbu yi kon nee na fa sallama aleyna bi taxiyati l islaam mu daal la ñuy nuyu ci nuyób lislaam assalaamu aleykum am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne léegi sa rengaar assalaamu aleykum waa ji ci ban planète lay jóge xanaa kuy door a wàcc la benn bleu la soit bleu et suit la tradition prophétique alayhi salaatu wassalaam nangu la nekk ab ak gàjj ak daqaar ak benqeel benqeel gi fum mu jóge nga ne leen garaawul j'accepte d'être un benqeel waaye dinaa nuyoo ni nga xam ne noonu lañ ma jàngale laa yége lañ ma xamale te ne alayhi salaatu wassalaam noonu la doon nuyoo continuer leen ba ñu dem fa borom ba dinañ xam ki teere ngaar waaw voilà seen bonjour entre jullit nga naan bonjour jàngal ko gone yi moom kay bu dee kay école lañ dem foofu du ñu du ñooy jullit lool kay c'est normal bonjour ngay wax <laughs> waaye boo nekk entre jullit ngeen continuer seen bonjour ji loolu mooy ñàkk xam loolu bokk na ci ñàkk xam mu nekkoon kon bi ñu nuyoo fa am sakk naa anhu léegi nag ñu bàyyi ko mooy duñ ko def dara comme que yonent bi alayhi salaatu salaam dañu yónnee expédition foofu mooy bu ñu ko jekkoon moom manoon nañ ko rey ndax fi mu ñu yónni lañ ko fekk ca gaayam ñu yónni foofa ca xur waa wala min itam mi bat ni itam fa lañ ko fekk waaye comme que mu nu yónni ah ñun ñu ne kii ah jullit la mu ne wa xamala alayhi muxallimu bnu jasaama fa qatalahu li shay'in kaana baynahu wa baynahu wa axada ba'iirahu wa mutayyi'ahu kaantaa muxallimu bnu jasaama mooy mbooloo mi yépp bàyyi waa ji aamiru bnu al-adbat al-ashja'i ñépp bàyyi ko moom mu daldi koy song daldi koy rey mu attaqué ko rey ko pour ban cause est-ce que ndax yéefér la déet li shay'in ndax mbir moo xam ne kaana dafa newoon dafa doxoon diggante moom baynahu wa bayna mooy seen diggante dafa amoon benn ist problème bu ñu amoon moo am na ci yenn riwaay ca jaahiliya laata ñuy dugg ci l'islam amoon seen problème bu boo xam ne moo leen moo leen boole waa ji daal di koy song daal di koy attaquer rey ko ndax problème boobu wa axada ba pare mu daal di jël ba ba'irahu li nga xamante ni mooy euh, géléemam jooju mu yoroon muy qa'udun lahu googu ñu la waxoon ne ci la ne woon muy géléem gi wa mutayyi'a ak mbagaasam su ndaw soos ñu la wax mu ne nag fa lamma qadimna moom seydna abdallah ibn abi hadrad radiyallahu mu ne bi nga xam ne nag ci lañu dëgmal ba agsi ci alayhi salaatu wassalaam fa axbarnaahu alxabar ñu daal di koy yegg li xew ko ah suñu expédition bi de lii moo fa am ba ñu àggee daal daje nañu waaju ñu naan aamir ibn al adbati radiyallahu anhu mu daldi di ñuy nuyu nuyub lislaam ñun ñépp kenn defu ko dara waaye Muhallimum na jassaamam moom moo ko song daal koy rey ndax loo xam ne ñagas-ñagas mbir mu doxoon seen diggante ca jaahiliya ñu ñëw wax ko aleyhi salaatu mu ne fa nazala fiina quraan suñu boroom daldi wàcc alquraan ci xew-xew bii muy ban aaya mooy aaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratu nisaa aaya 94 suñu boroom di ci wax ne yaa ayu ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa darabtum fi sabiilillahi fatabayyanuu wala taqulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'mina tabtaguuna carada alxayaati addunya fa cinda allahi magaanimu kasiira kadalika kuntum min qablu fa manna allahu calaykum fatabayyanu inna allaha kaana bimaa tacmaluuna xabiira suñu boroom daal di wàcc aaya boobu mu ne suñu boroom ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla ida darabtum fi sabilillah mooy bu ngeen tukkeetee nekk ci yoonu yàlla dem ci yoonu jihaad di xare gi fatabayyanu dee leen leerlu di saxal information di leerlul bu baax def ay investigation walaa takkulu te bu leen wax liman alqaa ilaykum salaama lasta mu'mina te bu leen waxati mukk nit koo xam ne da leen a nuyu ne leen assalaamu alaykum ngeen naan ko doo jullit ba ngeen rey mu ne te bi ngeen di def loolu tabtaxuuna sàkku ngeen lu dul aradal xayaati ngeen di sàkku poñeetum àddina fa inda allahi na nekk na yàlla maganimu koom gu baree baree bari ëpp koomu àddina gi ngeen tax ngeen di rey ay nit te pourtant dañ leen a nuyu li nga xam ne mooy nuyub l'islam suñu boroom ne kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum fatabayyan mu ne ndax ki ngay rey kadhalika nakam ni mel moom ba tax nga ne da nga koy rey kuntum min qablu noon kuntum min qablu noon ngeen meloon avant fa manna allahu alaykum buur yàlla daal di leen baaxe ci mayem yu kawe yim leen def dugal leen ci lislaam boole leen ak xayrul bashari alayhi salaatu wassalaam ngeen gëm ko di topp ay ndigalam kon nag fata bayyanu de leen leer looti lii bumu leen dala inna allaha ndax buur yàlla kaana nekkoon na te du di nekk bi ma taamalu na ci li ngeen di jëf xabiiraa ku ko xam la loolu mooy riwaay imaam ibn Sa'd bi dinañu gën a ñëw ci aaya bi léegi de dañu bëgg dañuy bañ a dugg ci commentaire léegi riwaaye yi daal di xaw a lëbëjoo ci no ci ci kii yi xam nga euh, lii nii sababu nuzul bi kon moom la imaam ibn Ishaq daal di nettali nii te imaam Ahmad ibn Hanbal daal na koy soloo kon comme ni ma la ko waxe sànq bi ñuy tàmbali nga xam ne borom majma'u zawaid di imam al-Haythami rahmatullah alayhi nee na axrajahu Ahmad wa Tabarani wa rijaluhu thiqat mu ne imam Ahmad daal dina koy solo comme ni ko tudde ci majma'u zawaid ak kan wa Tabarani imam at-Tabarani wa rijaluhu góor nekk ci càllaleel bi siqaatun ñoo xamante ne ñoo xam ne ñu lañu ah, xoolal xam nga lool benn la xam nga benn benn nettalee ngoom xoolal xoolal dinaa ñëw xam nga lii mooy imaam al al al Buxaari dafa nettali beneen nettali boo xam ne buy wane sababu nuzuul bi tax aaya bi wàcc wala taqulu liman alqaa ilaykum salaama lasta mu'mina loolu insha allah dinañu ci ñëw ci riwaay bi nga xam ne li ci imaam al buxaari rahmatullah alayhi indi ci fi nga xamante ne mooy kitaabu tafsir li muy tafsir suuratu nisaa ci saxiixam bi moom muhammad ibn ismaayil al buxaari yu rahmatullahi alayhi xoolal xoolal xoolal xoolal riwaay bi nga xamante ni ci yiñ la tuddoon yiñ la tuddaloon ah yi ñu la tuddaloon yu imaam ibn isxaaq ba léegi wala wala ñu tudd non nañ nañ tudd bu imaam al bi rahmatullah alayhi ndax euh, lii c'est suite bi Eh, eh, eh, nu tudd kii riwaay imaam Ibn Ishaq yii nii ci dafay tudd suite bi te ak see buñ ci suite bi xoolal xoolal déglul inshaa allah gafara lii wa lak wa jama'ana daa'iman fi xayr inshaa allah amiin wa fi xayr amiin xoolal li imaam al Buxaari wax da koo soloo ci lu tax aaya bi wàcc mu jëlu ko ci kan ci ibni abbas imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi mu def ci kitaabu kontak tafsir suratu nisa mu ne baabu baabun wala taqooloo bunta ngi wala taqooloo te bu leen wax liman ñeel gi nga xam ne alqaa dafa sànni ilaykum ci yéen assalaama li nga xam ne mooy nuyoo ne leen assalaamu alaykum bu leen ko waxati lasta mu'minan waaye malgré sa nuyoo gii da ngay camouflé lasta nekkoo mu'minan ab jullit waaye gëmoo ba tax rey xoola xaddatani mu ne imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi xaddatani Ali ibn Abdillah qaala mu Ali ibn doomi Abdillah qaala neena xaddatanaa nettali nañu sufiaanu di sufiaan an amr mu jële ci amr an ataa mu jële ci ataa léegi nuqtatun xadiisiya léegi ana kan nag laaj bi mooy man huwa sufiaanu haada ki nga xamante ne ni mooy sufiyaan bi ndax waxoon nañ la boo fàttale ko dañu nekkoon ñaari sufiyaan yoo xamante ne yu siiw lañ sufyaanaani mashhuuraani fi zamaanihimaa wa fi ma ba'dahum wa fi ma ba'dahu moom mi nga xamante ne ñaari sufyaan la yoo xamante ne nii dañoo siiwoon lool muy kan ku ma mën a fàttali ñaari sufyaan yoo yële sufyaan bu njëkk bi te ñu ne woon ñoom ñaar yépp contemporain wu imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii' sufyaan bu njëkk bi muy sufyaan ibn sufyaan ath-Thawri Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri te ne woon fële nga xam ne mooy Iraq ca Kuufa keneen Sufyaan bi mooy Sufyaan ibn Uyayna te ne woon fi nga xamante ne mooy Makkatal Mukarrama fële ca Hijaaz zaadahu Allah zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ana kon kan moo ma mën a wax kii ban Sufyaan la ndax Sufyaan yi kat comme que ñaar lañu te ñoom ñaar ñépp ñoo bokkoon jamono te xamante woon nañu léegi nag ana kan mooy Sufyaan bi ndax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi waxul kan la de dane nag haddathanii nettali na ma Ali ibn Abdillahi Ali di doomi Abdillah qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Sufyaan Sufyaan an amrin ginnaaw boo ma waxee nag ban Sufyaan la ginnaaw gi nga wax ma amr boobu mooy ban amr waaye nag waxoon naa la ana mooy ndax amr bi waxul mooy kan de dana rek an amrin an Ataa mu jële ci ki nga xam ne mooy Ataa an ibni Abbaas mu jële ci imaam Abdallah ibni Abbaas habrul ummati wa tarjumaanil qur'aani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa kon ana kan moo may tontu ci loolu ana kan mooy Sufyaan bi niñ koy xame waxoon naa la leen niñ koy xame mooy da ngay xool riwaaya bi waa ñan lañu comme que Sufyaan ibn Uyayna moom mu ngi woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima li ak wa Hijaaz da ngay xool càllale bi ana ñan la bu nee ne wa Makka la rawatina wa waa Hijaaz la rawatina wa waa Makkatal Mukarrama ñu ne la Sufyaan rek nettali Serigne ba fa nekk moom mu Serigne boo xam ne Makka la newoon wala Hijaaz rek la newoon bu boobaa da ngay mën a kooku de moom li gën a kii mooy li a noot mooy ne Sufyaan ibn Uyayna la waaye bu dee ne dafa nekk sëriñ boo xam ne ay Iraq la ne woon ak bilaad Xuraasaan bu boobaa nga mën a wax ne kooku de Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri la kon nag bokk na dinañ koy xame ak càllale wi ndax ak càllale bi xijaaziyin lañ wala iraqiyin mooy ndax est ce que càllale bii ñan la mooy waa Makka lañu waaye waa Xijaaz lañu wala waa waa Iraq léegi nag comme que nag loolu nag la xool kon nooy xamee ne bii bam Sufyaan na mooy xoolal amru bi ci tegu léegi nag loolu mooy dalay day tax nag da war a fekk nag nga xam amru boobu mooy ken bu ñu xamee amru bi mooy amru ibn diinaar ndax mooy kan amru ibn diinaar mi nga xam ne Makka la ne woon moom nga xam ne mooy taalibe imaamu kii imaamu kii boobu bu mag boobale taalibe imaam ñoom taalibe la woon ci imaamu jaabir ibn abdillah ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma comme que moom la muy amr ibn diinaar kon dangay mën a dogu ne fii de Sufyaan ibn la ndax ñoom ñaar ñoo newoon Makka te moom lu bari lu may jële ci moom la di Sufyaan ibn Uyayna kon bu boobaa dañ naan haddasanaa kon bu imaam al-Buxaari xaddatani nettali nañu Ali ibn Abdillah an suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah mooma nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Sufyaan mooy Sufyaan boobu mooy ibn Uyayna rahmatullahi ala aljami an amrin mu jële ci amru kon wax naa lele mooy amru ibn dinar alayhi ridwanul jabbar an ata mu jële ci ata an ibn abbas muy ata ibn abi rabah mu jële ci kan an ibn abbas mu jële ci sëriñam di abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne wala taqulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'mina mu di jàng aay boobu ne wala taqulu liman ñeel ki nga xam ne alqaa dafa sànni ilaykum ci yéen ko waxati mukk lasta nekkoo di aji ngëm mu ne qaala Abbaas mu ne imaam Abdallah Abbaas ne kaana rajulun fii ghunaymatin la fa lahiqahu al-muslimuuna fa qaala assalaamu aleykum fa qataluuhu wa axaduu ghunaymata fa anzala allahu fi daalika ilaa qawlihi arada al-hayaati ad-dunyaa mooy aaya bi ñu tuddoon sànq. imaam Abdullah ibn Abbaas mu ne kaana rajulun fii Ghunaymatin la mu ne dafa am benn waaye bu newoon ci ay as as kiiwam as as as troupeau wam su ndaw mooy as troupeau walla as troupeau buñ nee as troupeau sax jarul ndax tasghir la ci wolof buñ nee ab gone ak as ngone yemuñu buñ nee as soxna de moo as as as as as as as day tekki booy buñ ko dugalee ci kanam kii as mooy ci arab mooy li ñu naan tasghir comme ne rajulun rujayl rujayl rujayl mooy as ngóor rajulun ab góor rujayl ab góor voilà <laughs> abdun ab jaam ubayd mooy as njaam voilà as léegi sayyidna Abdullah ibn Abbas mu ne dafa am benn waay boo xam dafa ne newoon ci as troupeau fa lahiqahul muslimun am ay jullit yoo xam ne dañ koo dañoo koo dab fa qaala assalaamu alaykum mu ne leen assalaamu alaykum fa qataluhu ñu daal di koy rey wa axadu ghunaymata yarhamukallah ñu daal di koy rey daal di jël li nga xamante ne nii mooy troupeau am soosale daal di jël gàttam yoo yële mu ne fa anzalallahu fi daalika suñu wàcce ci loolu aaya biñ la wax ci suuratu nisaa ba arada alxayaati dunya mu ne tilkal ghunayma mooy poñetu àddina moomu nga xam ne moo tax ñu rey ko mooy euh, li nga xam ne mooy al ghunayma mooy kii googu ndaw boobu ah, moo tax mm. léegi loolu la imaam al Buxaari rahmatullah alayhi indi xam nga nettali bi keroog bi ñuy wax ci Seydina Usaama ñu ngi la doon wax naan am na am na histoire bu mel nii boo xam ne dinañ ko gis léegi bu yàggatul xam nga même aaya bi am na am na riwaaya yu ne comme ni ko ku mel ni ñoom imaam at-Tabari rahmatullah alayhi daal di soloowe ñu ne euh, kii ñoom nu mu euh, imaam al al Kalbi comme ni mu ko sowee la mu ko solowee mais euh, Usaama ibn kii ba imaam at-Tabari imaam al al xam nga imaam al moom lan la woon mooy matruuk la moom de toute façon mooy waxam bii nii dëgg voilà mooy que ne mbir mi Nahik ma ñu gisoon que ki nga xam ne moom lañ wax fii ne bu ki raye mooy Seydina Usaama comme nañ ko gisoon fële. waaye mooy waxu imaam kii imaam al-Kalbi mooy moom matruuk la mooy ay waxam jar da dàq ganaar voilà mu ne ko boobu noonu sariya Ghalib ibn Abdillah biñ la gisoon boobu noonu al-Laythi al-Kinaani mu ne boobu la waaye loolu noonu dañuy gis ne loolu noonu mooy li nga xam ne mooy li gën waaye imaam Tabari yi ko mais pas ci yoonu kii mu daal ci yoonu Suli lu xaw a niroog lii waaye que ne imaam Seydina Usaama waaye am na yeneen tamit loo xam ne yu ñëw di dëgëral lu mel noonu jaar ci imaam Ibn Lahiya imaam Ibn Lahiya comme ni ko imaam Ibn Abi Hatim solo même bu dee ne yooyu noonu yëpp par benn dëgëru mooy mën nañu dëgëral te waaye ndax. sababu nuzul tekkiwul ne mooy mën na bari lu bari tax aaya wàcc du leen kese waaye li dina dëgër insha allah même bu dee ne lii dëgër na mooy ne ci lii nii la comme li imaam al léegi xam nga imaam Ibn Abbas moom waxul duggul ci détail dan rek gaa yi dañoo romb benn waay kaana rajulun fi ghunaymatin la benn waay dafa newoon ci as troupeau fa lahiqahu al muslimun am ay jullit yu ko dab fa qaala assalaamu aleykum mu ne leen assalaamu aleykum mais malgré tout ça fa qatalu wa axadu ñu daal koy rey daal jël li nga xamante ne mooy troupeau am soos xam nga duggul ci détail bi voilà mooy riwaay imaam buxaari bi manoo ci sukkandikoo ne ñoom diw la woon waaye la wax nii que ne Muhallim ibn Jassama la woon te muy xadis boo xam ne bu wér la imaam ibn Isxaaq daal dina koy solo voilà kon léegi kon ginnaaw loolu léegi léegi léegi xool ndax xoolal imaam ibn Isxaaq li mu ci teg mooy ginnaaw affaire bii nii bi mu amee. ginnaaw affaire bi bi mu amee imaam ibn Isaaq dafa nettali benn nettali boo xam ne soloo na ko nettali na ko tamit jëli na ko ci Seydina Abdallah ibn Omar comme niñ la ko waxoon sànq ci càllale boo xam ne bu dëgër la ne alayhi wassalaam illaa an anata ibn Isaaq mooy an anaam gi daal moo dangay gis ak yeneen yi mooy mën na dëgër dane ginnaaw loolu ndax affaire bi après dafa dafa res eh, ay traces xam nga arab yi surtout jamono jii nii affaire u affaire u xamiya da cee bari woon mooy affaire u rayal nañ ma sama mbokk ci maali foro non non kii kii moom fokk mu fay kii moom fokk mu fay da nga gis xare yu bari li ko doon indi kenn lañuy rey ñoom ñu dem saccager dëkk ba mais comme ni muy xew ba léegi ah xoolal léegi rek ba léegi ah gis ñoo xamante ne dañuy jot ay peuple wala ay tribu ay nation yu jote ndax lan benn américain lañ rey fële ñoom ñu ne ñu déclarer guerre gaaya wala ñu dem ngir fayul seen waay walla ngir libérer ko ñu dóor fa benn yónni fa benn kii nu mu tudd benn drone mu bombarder village boo bële ne dañoo ba pare après ñu ne bavure paf bavure comme niñ ko waxe woon ndax dañoo jàppoon ne waaja ko rayoon walla waaja yuy seet ci seen biir la ne ndax la ndax dañu am rek kuñ leen rayal mooy xamiya bi waaye danga koy gis ba ci biir l'islam bi gaa yoo xamante ne nii moom <laughs> waxuma la rey bakkan rek ñoom bu ñaari jotee ab tiijaan ko xaadir au ñoom ñu xool ne ay ñaari jullit yu jote lañ dañ naan ci suñu camp la bokk kee suñu camp la bokk xam nga façon yooyu yépp moom waxoon yonent ma lay saab saab waxoon na ñooñu moom léegi nag bu fi kenn dem sa côté naan jàpp ne ci jihaad nga ne woon newoon woon ci dara waaw ar-rajulu yuqaat yuqaatilu hamiya war-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu 'inda an-naas war-rajulu yuqaatilu li yura kon makaanahu 'inda an-naas war-rajulu yuqaatilu shajaa'an faman huwa fii sabiilillah qaala man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa fahuwa fii sabiilillah mu ne ar-rajulu moom alayhi salaatu wassalaam ñu laaj ko ne ko ab benn waaye yii koo xam ne day xeex xamiya ndax fii la bokk tariixa sàngam la bokk dañ leen ak dañoo dañoo wax seenu sëriñ leen naqari te buñ ko waxoon lislaam faale wuñu naan waa ji daa repp ni ñu ko waxe woon loolu yépp ci xamiya la bokk ah si xamiya du affaire ay kii kese rek de par par loolu ngir sa sëriñu kese loolu noonu teguwul fenn te bu dee ni l'islam la l'islam bi nga xam ne sa sëriñ moom lu ñu ko mën di tuddal bu dul woon l'islam kenn du ko xam kenn du ko xam li mu am lépp te moom du l'islam ah képp ku ña non ay taxaw fi diwéyu l'islam loolu moom amul moom non diwéyu loolu waxin kese la diwéyu l'islam loolu yow loolu ku la ko sax nga xam ne lii façon waxin kese la ndax moom laata mu fiy ne l'islam bee ngi doon dox. mu ne fi muy dox mu jóge fi muy dox kon nag di wéy lislaam loolu façon waxin kese la loolu la mooy ne yow bu dul lislaam bu dul woon lislaam kenn du leen xam moo tax yenn yenn yenn yi ngay dégg ci panafricaniste yi xaw ma di jaay ñoom ñoom moom ci raciste yi lañ bokk ñu ëpp ci ñoom ci raciste yi lañ bokk mooy ñoom affaire bi affaire négritude affaire kii ay race nègre ngay gis ay gaa yenn ñi France ñu nekk fi di ci été daaw defoon nañ ko ak ren di di organiser yoo xam ne dañ naan ku dul noir doo fa dugg te lool imaginer leen une seconde bu doon ab tubaab bu ko def tubaab yee ko def fii seenum réew la de mais bu doon ñoom ñoo ne ñoom ñoo ne dafa am benn concert wala benn benn benn benn euh, conférence boo xam dañ koy organiser waaye ku dul ku dul blanc du fi dugg scandale lay yépp daal di jóg commencé nga gis ay cran wak ñépp jóg nga dégg gaa yi c'est de la discrimination botti botti wante ci xeet alors que fii am na ay ay association noire yu ko fii def de daaw def nañ ko 2016 ren jii dégg naa ko ñuy def benn ndaje moo xam ne foo xam ne nee nañ ku dul noir ku dul noir du fa dugg ku dul noir du fa dugg mooy façon idée yu tardé yooyu façon idée yu tardé yooyu ñu nekk ci négritude ay ay ay di tagg ay ay ay ay ay la couleur noire la couleur d'ébène yooyu yëfi yëfi ñàkk fayda la yëfi tardé la loolu yëfi tardé moo tax fekk ñu ngi xalaate noonu fekk ñu ngi yor idée yooyu du ñu dem fenn laa xoolal na ko fi yoroon rek te ñu joxoon leen suñu réew yi la fan lañ mujje est-ce que suñu réew yi tane na ñoom bañ koy jël suñu réew yi moo ëpp moo gënoon a tane que léegi moo tane woon que léegi tellement ci wàllu mœurs yépp yàqu na te loolu mooy catastrophe bi moom kenn ngor moom daanaka bareetul ci réew mooy nu may amee alal ku nekk ñu xool nan lay lekke ki ci teg ki ci ki ci tegu ñu mel ni ñuy ay jën yu dund xam nga ne loolu loolu ñàng na ci ñaama mooy nga teg ko ci wàllu ay ay affaire u der nit ku ñu wax nga dégg leen ñu naan par exemple ñoom moo tax <laughs> ñoom de gis nga sëriñ sëriñu Sénégal yi radiyallahu anhu yi ñuy bàkkoo te bu ñuy wax ci ñoom di leen au ñu wax leen ci wàllu diine ji tax ñu xam leen ak ji nga xam ne moo taxoon ñuy sonn guddee bëccëg seen lépp seen dund seen nooy yi yépp ci lañ ko labal ba tax tey buñ leen xamee looloo tax nga dégg ñi xamul dara vraiment c'est des ignorants yoo xam ne des as ay as lañ ci wàllu ignorance ñu naan waaye waaye gars yi africains yi comme yenn sëriñ ñoom dañoo manoon nañu ber seen daara yu mel noonu mais buñ beroon seen daara kenn du leen xam <laughs> mooy comme si nañ l'homme noir àggoon na foo xam ne daanaka mënoon nañu ut seenu religion bopp xoolal ma waxu waxu caaxaan yooyu mooy wax yooyu mooy mooy yan yow c'est <laughs> loolu c'est pour wax beneen côté bi tamit ñi nga xam ne dañu jàpp ne ñoom buruloon seen sëriñ du kenn loolu amul loolu du dara loolu wax la joo xamante ne teguwul ci la ta'ila tahta wax la joo xamante ne nii amul lu koy dëgëral ci suuf amul fondement amul fondation amul fondation amul li nga xam ne mooy fondation mooy wax yooyu amul la ta'ila tahta loolu amul dara mooy wax yi waxu ko xamul dara la ndax nit fekk yaa ngi àgg yow ci barrière boobu nga yem ay bu ñee diw li ngay njëkk a xalaat est ce que noir la est ce que loolu est ce que ku weex la mooy kooku de am na ci euh, ci barrière yi Cheikh Omar radiyallahu anhu doon wax ci rima non yow moom am nga ci bu rëy rëy rëy boo xam ne obstacle boo xam ne mooy tax yow doo àgg fenn yow doo dem fenn doo dem fenn waaw ñoom dañoo faale woon ay kii noir laak koo gis mu yem foofu nga xam ne buy xool nit ki muy xool ban couleur la yor kooku di pitié à son encontre neel pitié kooku kooku moo jara wax pitié kookoo pitié waay waay pitié waay pitié kooku moo jara wax pitié l'islam xamul ay waa waa waa waa Hijaz waa ñii booy wax ngaan moom ban fan la bokkoon xijaas yow comme que waa xijaas nga bokkoon ngay ngay ngay yëg sa bopp xaw a fier bu dee pakistanais nga ñu ne non waa ji nag al Mubaarak Fuuri moom moom moom fii la woon ko fii la bokkoon ci Sind ak Sind gii la dëkkoon nga nga xaw a xoggale ko xaw a kii boo dee wolof ñu ne ah Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu nga xaw a xoggale ko ndax la yow xoggale woo ci dara ndax rek ak noir la ko man te tamit ñoo bokk wolof la ab sénégalais la yéen yéen sax yéen a ne sénégalais la rek eh. mais moom yooyu newul woon sax ci yooyu lim newoon mooy jaamu boroomam topp sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fil baatini wa zaahir ci lu nëbboo ci lu feeñ léegi nag seen yéen seen seen seen seen commentaire yu retard yooyu ngeen di def yooyu sax di ko ci tudd sax loolu wax dëgg yàlla mooy suu adab la loolu moom mooy suu adab bu gën a màgg moom di wax ay panafricanisme di ci tudd ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wallahi loolu moom min suu adab loolu moom ci ci ci non loolu moom mooy ci vraiment liñ naan waa gi ak a ñàkku taalibe waxuma ñàkk mais ak taalibe amu ci dara dafa jaar sow mu jaar mu jaar mu jaar penku non kooku de non mooy sëñ bi radiyallahu bu amoon ñu koy xeexal mooy ñu lañ njëkkee ah non ñooñu moom gaa yi nga xam ne ñoom mooy liñ doon def ngir l'islam gaa yi koo tënk ci wàllu noir ak affaire sénégalais ba ñu naan senegal am nañ ay ponkal yoo xam ne mais moom da nga foog ne loola taxoon ñu doon yëngu moom ay ñu naan ndax Sénégal am na ay ponkal yooyu yëpp nag ci xam yi yegg la bokk waaw. suñu tariixa yow nga dégg ñuy wax yonent mi alayhi salaatu salaam di ko caricaturer sa yoon newu ci nga naan gars yi dañoo ret ñu wax Cheikh euh, Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yi dara radiyallahu anhu ndax Tidiane nga nga mer jaral laa xeex naan waa ji lii kii jar na kii xaaral bañ fekk kii kii dañu dañu koy rey ñii dañ koy kurus ma ne dafoo fi dara yow xamiya kese la fi dugal mooy tus te yow yow moom yow li Seydina Cheikh radiyallahu anhu gën a mere sax parce que ba ñuy wax diine ji yi nga xam ne mais léppam léppam diine la yow nga ñëw bëgg koo tënk lan que ne mooy yow meraloo loolu yàlla taxut yow sa mer boobu yàlla taxul benn yoon benn benn yoon taxul loolu moom c'est clair moom ak lu ñu na waayi moom lu mu la man di wax waxul dëgg yàlla benn yàlla taxut parce que kaawam lañu laal kese te moom jàppul ne kaawam kat mooy l'islam mais xatal na koo xatal ba jàpp ne moom daal ci tariixa xale yem waaw ku laal l'islam ba yeneen ci ma sar dañoo rek rek bon ñii dinañ ko gis dinañ ko gis loolu mooy li gën màgg li wolof yi wax comme ni ma leen koy waxe saa su ne dinañu ko gis waaye seenu sëriñ kenn du ko gis ñoom ñoo koy fajal seen bopp waa ji day alku ji yépp di ñuy wax alkandeeg waa ji mooy ñoom ñoo lay duma ah. lool kese la buñ la dumawul woon en tout en tout cas ñoom lool mooy waa ji day alku léeg-léeg ngay wax dëgg ñu naan la waa ji day alku dara doo alku fen bu dee li dëgg la doo alku de ñoom daal saa gis nga buñ la naree alak alak ji leen na la rek mooy ñoom ñu xanaa ñoom ñu daal lay faat loolu kese la wala ñu daal di lay bantal sinon dara kon mooy arab yi comme noonu ñu xewee ba léegi mooy affaire deret nga rayal ma diw moo damay fayu dañ koy topp moo tax alayhi salaatu salaam comme niñ koy gisee ci ci ci aj gi mu ngi aj gi masa ci l'islam mooy gi def ak googu mu ne woon Euh, yëgu ngeen may gën leen gis nga dereetu deretu jaahiliya yépp tax qadami tahta ya teg naa lépp ci sama suuf mooy bu fi kenn ñëwati naan parce que eh, diw mii euh, daaw laata ñuy tuub moo ñu rayaloon nit léegi dañuy ñëw yonent ma lay saa sàmm ne yooyu yépp hadam annulé naa lépp jeex na léegi bu fi kenn ñëwati di réclamer yooyu te ki may njëkk a teg mooy bi nga xam ne suñu deret ñun waa Banu Hashim waaw moom laa njëkk a teg see diw mi ñu rayoon suñu mbokk ñun man alayhi salaatu salaam ak ñun ak ñoom al abbas ñii ñun ñoonu ñun ñii kooku dañ koy bàyyi voilà loolu la dañ koy bàyyi loolu la mais mais mooy léegi nag affaire boobu mooy lu fait que di réclamer sans wu way dañ ñu rayaloon léegi réclamer sans wu gaay euh, ñu ñu rayal léegi nag loolu nag lañu imaam Ibn Ishaq nag di nettali ay lii mooy bien après bien après xew-xew bi imaam Ibn Ishaq mu ne haddathani Muhammad ibn Ja'far qaala sami'tu Ziyaad ibn Dumayra ibn Sa'd ad-Damriya yuhaddithu Urwa ibn Zubayr an abiihi wa jaddihi imaam Ibn Ishaq ne haddathani nettali na ma nettali na boo demee ci Dalaa'ilul Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi mu fekk nettali bi ak siiratu Ibn Hisham rahmatullah alayhi ma mu ne haddathanii nettali na ma Muhammad ibn Ja'far sama sëriñ di Muhammad ibn Ja'far qaala mu ne sami'tu maa dégg Ziyaad ibn Dumayra di Ziyaad di doomu ku ñu wax Dumayra ibn Sa'd ad-Damriya moom di doomi Sa'd Saad boobu di doomi Dumayra di doomi Saad ad-Damri bokk ci waa Banu Damra yuhaddisu muy nettali Urwa ibn Zubayr di nettali Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhuma an abiihi moom Ziyaad mu ngi jële kan ci baayam di Dumayra ibn Saad wa jaddihi ak maamam di nettali ci baayam ak maamam radiyallahu ta'ala anil jamii'a anna qaal mu ne wa kaana shahiida Hunaynan mooy uh, uh, maamu kii Ziyaad baayam ak maamam dañoo fekke woon Hunayn mooy xew-xew bii muy nettali Hunayn la xew comme que dafa am relation ak lii sariya bi loolu moo tax ñu nettali ko mais Hunayn ak seegul ji mu ne wa kaana shahida Hunaynan qaala fa salla rasulullah ñoom ñaar fekke woon nañu eh, eh, kii Hunayn fa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaata zuhri yeneen ci ma lay saar saam daal di julli julli tisbaar fa qaama ila dhilli shajaratin fa qa'ada fii mu daal di julli tisbaar ba pare mu daal di toog ci keru benn garab mu daal di jóg ba ci benn keru garab mu daal di fay toog fa qaama ilayhi uyaynatu ibn badr yatlubu bi dami amir ibn al-adbat al-ashja'i euh, uyayna ibn badr mooy kat ibn hisn ibn badr uyayna ibn hisn ibn badr nekkoon sangu waa Ghatafan waxoon naa la ci jataay bee mooy sariya bale ñu ko gisoon te doon daw daw yu metti ya ba amir naan maa ngi ko gis naan ko waa yow moo yaay na dooma xaar mu naan fes di daw naan mu naan damaa ragal al isaar damaa ragal ñu daal di may def prisonnier maa ngi la doon naan na Uyayna dañoo teel a def tarjamam mais Uyayna ba jamono jii tuubagul woon mooy ba ci septième année bi tuubagul ndax moom ay ab Hunayn la la fekke ak yooyu léegi ko laalaa léegi nag loolu nag moom la ne Uyayna daal di jóg nag ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkoon sangu waa Ghatafan yatlubu bi dami Aamir ibn al-Adbat al-Ashja'i wa huwa sayyidu Qays Uyayna mi nga xam ne wonoon sangu waa Qays te ne woon sangu waa Ghatafan mu daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko moom bu dee ne ci kaw ci kaw ne sariya bii mooy fii ñu ko indi fii la xew ndax gis nga waxuñ benn dat mais imaam al-Bayhaqi moo ko fi indi ñu topp ko ci loolu mais tekkiwul ne dañu ne fii la xew rek ndax mënuñ ci dogu ndax amul kenn ku ma gis ci waa ahlu siyar wal maghazi ku tudd ab dat ne dat bii ci la xewoon léegi kon buñ jàppee ci kaw loolu que ne ci septième année bi nii la xew mooy ne boo waxee yaay na moom bi affaire bi xew moom dëkkul woon sax jullit ndax tuubagul woon sax du tuub mais bi nga xam ne nag Hunayn foofule mu ñëw ne mu ñëw ne ko yatlubu bi dami Amir ibn al muy muy sàkku deretu Amir ibn al mooy ah dañ maa dañ ñoo rayal Amir ibn al adba sama allié bokkoon ci suñu suñu waa allié waa Ashja léegi nag alayhi salaatu wassalaam man na damaa ñëwoon ngir lan ngir nga livrer ñu ki nga xam ne mooy ki ko waaw ki lañ bëgg muy muy muy ibn Jassama Muhallim ibn Jassama lañ bëgg nga jox ñu ko ñu daal di koy faat comme ni nga xam ne noonu la faate suñu mbokk mi di Amir ibn al-Adbat eh, yonent mi alayhi salaatu wassalaam ah waa ñëw wax ko mu ne wajaa al Aqra ibn Haabis daal di jóg moom it agsi ñëw fekk foofu mu yey na fi nekk waaw yaruddu an Muhallim ibn Jassaam wa huwa sayyidul Xindif moom al Aqra ibn Habis mi nga xam ne moo ne woon sangu waa Xindif c'est que al Aqra ibn Habis ak ak Uyayna ñoom sorewuñu woon ñoo xawoon a niroo mel mooy dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ay sang lañ woon mais yoo xam ne euh, ñoom bon mooy affaire mooy comme que kaw ga lañ dëkkoon mooy dëkkuñu woon ci ville ci kii yi mooy ñoom dañu yoroon jikkoy kaw kaw. Euh, euh, ñoom ñaar ñii moo tax al Aqra ibn Habis ba am nettali yu bari ci suuratul Hujuraat ak yooyu moom se Seydina al Aqra ibn Habis radiyallahu anhu moom it mu daal di ñëw ne ne moom it mu daal di ñëw di défendre kan moom al Aqra ibn Habis di défendre Muhallim ibn Jassaama di ko défendre fa qaala rasulullah yeneen ma lay saab saab nag ñoom ñaar ñoom ñaar ay sang lañ nag yoo xam ne ñoom pour ñoom ba léegi seenu nekk càng gañ nekk seen dugg ci lislaam ñoom ba léegi seen nekku càng googu dañ koo war di bàyyi xel <laughs> ku ci nekkoon day jàpp ne ak nekku càngam fii mu ne bi mu noon ci jaahiliyaan gee dañ koo war a bàyyi xel ndax fii mu ne il draine beaucoup de personnes derrière ñoom léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne li li qawmi Amir mu ne waa kër waa mbokk Amir yi quoi Amir ibn al-Adbat mi nga xam ne moom lañ faat mu ne hal lakum an ta'khudhu minna al-aana xamsiina ba'iran wa xamsiina idhaa raja'naa ilaa al-madiina mu ne leen yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waa këru Amir ci temps yaay la jóg di leen di ko jàppale mu ne ko yéen est-ce que manu ngeen jël. ñu jox leen léegi cinquante gëléem pour diya bi waxoon nañu diya ku rey nit muy cent gëléem léegi euh, mu ne est-ce que bëggu ngeen ma jox du ngeen d'accord ma jox leen léegi nii cinquante gëléem wa xamsiina idaa raja'naa ilal Madina comme que dañu nekk ci xare dañu génn nekk Hunayn nii léegi euh, bu ñu delloo Madina ma jox leen cinquante yeneen cinquante gëléem daal di matal. cinquante plus cinquante muy cent fa qaala Uyayna ibn Badr wallahi la ada'u hatta udhiqa nisa'ahu min al-huzni mithla ma adhaqa nisa'i Seydina Uyayna ibn Badr moom ne wallahi la ada'u waaye yonent ma lay saar saam wat naa ci yàlla gis nga ki ray ki ray ki ray Amir ibn al-Adbat mi duma ko bàyyi xatta lu dul man ñamal ay ay soxnaam ay waa kër jigéenu waa kër surtout ay soxnaam minal xuzni moo tax am na ci beneen ci ci wàllu euh, sakaala mooy kii bi nu mu tudd boog tey jigi ñuy nekk fokk ma ñamal ko ci li ñuy nekk jigéen ñi jigéenu Amir yi suñu mbokk yi ni ñu xam Amir suñu mbokk mi lañu mos ci ci ci tristesse su di tinj fokk ma ñamal ko moom it waaj yi fokk ma ngeen jox ma muhallim ñu ñamal ko la même chose ay soxnaam daal di mos ci tristesse ci tinj gu metti comme li nga xam ne noonu la ñu ko ñamale suñu waaj di muhallimum na jasama eh, ak suñu jigéen ni mislama comme ni mu mosale moom muhallim nisaa yi suñu soxna yi fa qaama rajulun min bani lays am benn waay bu jóg ci waa banu lays yuqaalu lahu ibnu mukaytil am benn waay bu ñu naan ibnu mukaytil bokk ci waa banu lays mu ne wa huwa qasdun min ar-rijaal nit la koo xam ne mooy gàttul njoolul waaw mooy koo xamante ne nii euh, moom moom kiiwul quoi gàttul njoolul mënuñ ne waa ji dafa gàtt dafa dafa amul yaram te tamit nekkul koo xam ne ku ku am ku sew la mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi man daal trouvé wu ji nga xam ne moom lañ rey li nga xam ne mooy misaal fii xurratil islam ci début bi l'islam illaa ka ghanamin comme lu dul comme benn troupeau boo xam ne ak jur goo xam ne waradat farumiyat dañoo ñëw di naan ñu ñu ñu jam ñu daal leen flèche. ulaaha ñu flèche ya nga xam ne ñooy dëkk aksi fa nafarat uxraaha yeneen juree daal di daw ya ca des mu ne ko usnunil yawma wa ghayyir ghada mu ne ko usnunil yawma mooy tëralal ñu benn mbir tey wa ghayyir ghadan bu subaa nga daal di soppi loolu mooy lan oh, yonent bi alei satu bàyyil tey neel ñu rey waa ji jox ñu rek koy muhallim bàyyi ñoom bàyyi ñoom moom rek ñu daal di koy faat léegi nag à partir loolu mu nekk àtte boo xam ne pour ñun rek la après bu subaa léegi mu dellu mbir yi dellu àtte bi dellu que ne léegi comme que loolu la mooy bon nañ ko ñu jox ko diya bu beneen yoonee nga daal di àtte ne léegi à partir nag d'aujourd'hui ginnaaw bu ñu rayee kii léegi moom diya ngay joxe quoi <laughs> léegi <laughs> waa ji wax loolu ndax moom bokkukat la waa ji ñu rey. yonent mi aleyhi salaatu salaam répété waat ne leen hal lakum an ta'xudu xamsiina ba'iran al-aan wa xamsiina idaa raja'naa ila al laajaat leen ne leen mais euh, waaw malgré tout ça man dama leen di laaj est-ce que ngeen ba léegi ma jox leen cinquante gëléem léegi joxaat leen cinquante bu ñu delloo Medina mu ne falam yazal bihim hatta radu bid-diya yonent mi aleyhi salaatu salaam dañul nekk ñoom loolu gaa xam nga yëfu mooy loolu la. buñ la raylee sa mbokk tamit mooy da ngay gis mbir mi ba pare ñu ne la waa ji moo ko rey moo tax bu bu justice jàllul rek day nekk day indi ay frustration yu mag mën a indi yoo xam ne yoo xam ne lu ne musiba bu ne mën na cee xaj waaye yonent ma lay saab mooy <laughs> loolu leen di wax nii loolu la leen di wax nii mooy ne ndax waa ji euh, moom neewul ne waaye ji du dañ koy dañ koy dañ koy dindi pen dootu ko dal non mooy day joxe diya moom léegi nga ne ma mais yow euh, parce que lu mel nii ma soon nañ ko gis yow gisoon nañ fay masala yoo xam ne patlu façon rey yi ñaata la ah déet lool kay man du maa la koy du yaa ma koy laaj man maa la koy laaj yow façon rey yi ñaata la mane jàpp naa ko de qatlul amdi rey goo xam ne rey tayef la ak rey goo xam ne shibhul amdi dafa niroog ak tayef ak rey boo xam ne reyuk lam la reyu xata boo xam ne njuumte la ah, waaw waaw waaw jërëjëf waaw yow de moom masha Allah baarakallahu fiik wa jazaakallahu xayral jazaa wa zaadaka ilman wa xirsa yal na la yàlla yokku xam-xam ak xër ci te buur yàlla kese tax waa léegi très bien c'est bien félicitations léegi léegi kon continuer sa laaj voilà ginnaaw nag bi nga xamee lool mais rey bii moom fu muy dugg ndax àtte yi nga fi waxoon yépp jàpp naa leen atteem fi waxoon ne si euh, qatlul amdi lan mooy atteem ak lu ciy dal waaja ko def ak qatlu shibhul amdi lan mooy war waaja ko def ak qatlu la xata yi lay war waaja ko def yépp jàpp naa ko léegi nag man dama lay laaj kii fan nga koy dugal ndax bala ñoo comprendre li tax gaa yi di mer mooy moom ban façon rey la rey ñu ne la ray bii mook rayu kii bee niroo xam nga bi eh, bu bu bu bu usaama bi radiyallahu anhu mais wuute nañu wuute nañu lool ndax Seydina usaama li tax xam nga diya bi ñu ngi la eh, imaam imaam imaam imaam eh, al-Qurtubi borom al-Mufhim rahmatullah alayhi da ne woon ñàkk tudd ne joxe na diya tekkiwul ne joxewu ko amaana dañ koo tuddul ndax lu ñu xamoon na da koy joxe waaye waxoon nañ la amaana li gën a dëgër mooy lañ la waxoon ne la ndax lan règle bañ la waxoon que ne alxuduudu tudra'u bil bi shubuhaat que li nga xam ne mooy pen yi dañ leen di teggi bu dee lënt-lënt dafa am looloo tax teguñu ko pen bi ndax loom lënt-lënt la woon ci moom ndax moom ci boppam nee na waa yeneen ba moom gëmul woon ne waa ji tuub na dane woon waa ji da koo def rek ngir ngir rëcc ndax lim ñu rey sonal ñu bañ jekk ko mu ne laa ilaha illallah quand même kii da ko kii kii kii daf koo def ngir rëcc alors que kii nii mooy moom riwaaye yi ñu wax da ne da koo rey li shay'in kaana baynahu wa bayna ngir benn mbir boo xam ne dafa doxoon seen diggante ñoom ñaar am ci beneen riwaaye fil jaahiliya nga ne waaw kon léegi kon kay waaji kon ray bi euh, kon waaji moo ko tey kon waaji nga ne kon waaji moo ko tey ñu ne la moo ko tey comme ni ko Seyna Usaama teyewoon waa léegi lu tax rayuñu ko kon ñu ne la dégg nga euh, aaya bi bi muy bi waaj bi ñu wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam li aaya bi wàcc ci saasi yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ida darabtum yaa ayyuhal ladina amanu ida darabtum fi sabilillah fatabayyanu mooy suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla bu ngeen dematee ci xare ci yoonu yàlla na ngeen di leerlu wala taqulu liman alqaa ilaykum salaama lasta mu'mina bu leen ne képp ki nga xam ne da leen ne yow eh, eh, eh, jullit ki leen ne ki leen adressé salaam ne leen assalaamu alaykum ngeen naan ko lasta mu'minan doo jullit tabtaghuuna arada arada arada al hayaati ngeen di sàkku li nga xam ne mooy poñeetum àddina Euh, mooy ne buur yàlla ci boppam moo ne kon dee leen leerlu ndax loolu nga ne mais mais mais ndax loolu même aay bu waxee lii waa ji moo ko tey dañaa ne sii waa ji moo ko tey te borom bi wax na ne mbir mi na li tax ngeen rey ko tabtaxuuna ngeen di sàkku aradal xayaati dunya waaye dafa am benn affaire mooy comme que ci xare lañ ne woon dañ leen a yónni woon ci xare loolu dafa bokk ci yi nga xam ne day couvrir nit ki ndax xare mooy buñ la ci yónnee mooy dangay ngay mën a ray ña fa fekk ña xare ji moom malgré mooy ne man na ne peut-être que loolu la mooy que euh, ci biti mooy li bon lim jotee woon ak waa ji la mais ñàkkul ne moos que tamit que ne moom jàppoon na ne waa ji de toute façon waa ji gëmul ndax waa ji ci boppam moom gaa yi xamaluñ ko woon ak ngëm bu yàgg avant avant xamaluñ ko woon ak ngëm ndax buñ ko xama woon ak ngëm lu yà avant lii avant xare bi avant yi dem ci bat mu idom kononte kon duñu ko duñu fa nekk naan voilà bañ dajeeg moom mu ne ñu asalaam léegi ñu bàyyi ko mu nuyoo ñun ñu mooy moom xamaluñ ko woon ak ngëm léegi nag waa ji ko rey mooy opportunité loolu même bu nee ne asalaamaaleykum amoon na problème ak moom mais jàpp na ne man na cee boole ko ne waa ji waa ji de toute façon li mu wax nii gëmu ko rawatina boo moywul man mi mu gis xam ne tamit en plus si julli ni laa bokk amoon naa problème ak moom ngir mu rëcc mu wax loolu lépp mën na cee nekk te lool mooy li nga xam ne mooy li lëng looloo tax